ci suuratu seyyidina yuusuf alayhi salaatu wassalaam jeexe ci jeexitalu saaru seyyidina ibrahim alayhim salaatu wassalaam waaye dañu ne woon dañuy gis ñaari saar yi kese muy seydina ibrahim ak raad alayhi salaam kon saar bii nag <coughs> nga ne ma muulan mooy ar raad ma ne la ar raad inshaa allahu taala dinañ ñëw ci li muy tekki buñ gisee ci ndax turu saar bi ci biir saar bi la ne bu ñu ci yàggee bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala dinañu ko gis saar bii nag nga ne ma moo fan la wàcc ma ne la saar bii da daam ay wax yu wute am na ñoo xam ne dañu ne ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim mu ngi wàcc makkatal mukarrama zaadaha allahu te jële nañu ko ku mel ni mawlaana ibnu abbaasin radiyallahu anhuma naka noonu al imaamu alxasan ibnu yasaar albasariyu raxmatullahi aley ak ku mel ni taalibe mawlaana ibnu abbaas yi di ñoom seydina saciid ibnu jubayr ak ñoom ataa ak ñoom qataada raxmatullahi ala aljamic waaye jële nañu tamit ba léegi ci mawlaana na Abbaas mu ne Makka la wàcc dëgg la ba mu des ñaari laaya mooy laaya ya nga xamante ne nii bu fanweer ba ak benn <coughs> ak laayaab ñeent fukk ba ak ñett mu am beneen wax nag xam nga la wax yi njëkk a wax yépp mooy d'accord nañ ne Makka la wàcc bu njëkk bi mooy Makka la wàcc zaadaha Allahu sharafa lépp beneen bi ne ba mu des ñaari laaya yooyu waaye mu am beneen wax boo xamante ne nii moom lu ñu tukkee la tamit lu ñuy jële ci ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne moom saar bi medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam fala wàcc waaye yu ñu jële waat ci moom mu ne mooy fala wàcc mooy saar bi yépp am deneen wax buñ jële ci moom mu ne ba mu des ñaari laaya yoo xamante ni ñoom makkatal mukarrama zaadaha allahu sharafa lañ wàcc de muy laaya fanweer beeg benn ñu waxoon sànq fële ak laaya bi nga xamante ne nii <coughs> moom boobu ak laaya bi nga xamante ne nii mooy mooy la lahu fii suñu boroom naan lahu daawatul xaq ci li nga xamante ne dinañ ko gis ci biir wallahu taala alam lii mooy wute yi am fan la wàcc ak lu mu wàcc waaye daal di ëpp moom dañu ne mag Makka la wàcc zaadaha allahu sharafa suñu boroom tabaaraka wa taala di tàmbale mu kon bismillaahi rrahmaani kon bismillaahi rrahmaani ci bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne moo fees dell yërmande arrahiimi te yërmandeem yaatu lay tàmbale mu ne alif <coughs> waxoon nañ la bi ñuy gis bi ñuy ubbi saar yi nga xam ne ñoo tàmbali woon alif lam ra waxoon nañ la ne saar bii nii bi ñuy lim waxoon nañ la diggante saar bi nga xam ne mooy seydinaa ibrahim ak seydinaa yuusuf alayhim assalaatu wassalaam saar ba nekk seen diggante moom amul alif laam ra ndax diggante alif bi laam bi ak diggante laam beeg daa am lu dox seen diggante mooy miim bii nag moo tax moom bokkul ci ñoom comme alif laam raa moom tam moom du loolu alif laam miim raa loolu la <coughs> léegi nag ne loolu nag mooy lañ doon wax rek te jëkkoon ko wax ca suuratu qaaf ak ñoomin nu nuun ak qaaf ak yoo yëlee ci loolu lañuy doyloo wallahu taala alam suñu boroom ne tilka mooy ne gis nga loolee wala xaraf yii ma filim aayaatul kitaabi ñoom ñooy laayaab téere bi de walladi unzila ta moom téere boobu mooy li nga xam ne wata moom laa wàcce ilayka ci yow muy sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam min rabbika mu tukkee ci sa boroom loolu ne <clears throat> alxaqu mooy dëgg mooy waxyu bii ma la wàcce muy alquraan waaye li ma la wàcce lépp di waxyu alxaqu loolu mooy dëgg de min rabbika tukkee ci sa boroom tabaaraka wa taala <clears throat> min rabbika alxaq walakinna akthara annaas waaye li ëpp ci nit ñi rawatina li ëpp ci yéefiru Quraysh yéele waaye it ci nit ñi rek boo jëlee àddina bi yépp ñi fi masa jaar ñi gëm ni ñu néewi par rapport ak ñi nga xamante ni boo ko bàndaxee ak ñi nga xam ne gëmuñu dara mu ne kon walakinna waaye li am ba des akthara annaas li ëpp ci nit ñi laa yu'minuuna gëmuñu ne alquran ji maa ko wàcce de mu ne allahu mu ne waroom boobu nag wàcc alquran mooy allah bu ngeen bëggee xam mooy kan mooy allah alladi mi nga xamante ne nii rafa'a samaawaati moom de moo yëkkati asamaan yi bi ghayri amadin tarawnaha ci loo xamante ne amul ay keno yoo xamante ne ñoo téye asamaan si yoo xam ne tarawnaha yu ngeen di gis xam nga laay bu mel nii gisoon nañ ko lee boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ëpp dañu ne lii la mooy ne asamaan si amul keno da leen bëgg a wax ne yéen yéeféer yi weddi mooy kattanu borom bi tabaraka wa la mais ki ngeen xam ne yéen d'accord ngeen ne yim fii lim nii moom moo ko def loolu nag waxoon naa la saa buñ sagsee ma wax la ne la loolu ay façon wi yéeféer la dafa am yéeféer yoo xam ne ñoom d'accord rek ne yàlla moo bind mbir yi waaye nag bu ñëwee ba war koo jaamu fokk ñu bokkaale ko te loolu moo ëppoon waa Quraysh ak ci arab yi waaye am na yéefér yoo xam ne même jamono yooyu amoon nañ gëmuñu ne sax yàlla am na voilà mooy dëhri yu na yi ñi nga xam ne dañoo jàpp ne daal lu xew mooy nature bi lay moo ko fi def mooy façon athée yi léegi ñooñu noonu rek nga xam ne ñooñu moom du toute façon boo ñëwee naan leen ndax ngëm ngeen ne yàlla bind asamaan yi ñoom waa Quraysh dañ la doon wax waaw même bu dee Abu Jahlin boo ko laajoon danaan yàllaa ko bind waaye ñëwal ci ate bi fii nga ne ko moo yaa yaa yaa yaa yaa yaa hada <coughs> moo yow mii moo man xalaqa samawati waay moo kan moo bind asamaan yi moo ate bi danaan la moo tout c'est quoi création y pas de création création amul kenn créé dara moo tax loolu façon yéefér la <coughs> léegi kon borom bi tabaraka wa taala kon nag waaw bi ghayri amadin tarawnaha kon moom moo bind asamaan ci loo xam ne amul keno yoo xam ne yu ngeen di gis la lu ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne loolu mooy lan mooy ne amul du tout voilà mooy amul keno yoo ngeen ko mën a gisal waaye nag am ci yeneen boo xam ne ci boroom xam-xam yi ko mel ni ñoom sayyidina Mujaahid <coughs> ak ñoom Ikrima te tamit lu ñuy nettali la di ko nettalil Mawlaana Ibnu Abbaas même bu nee ne wax du njëkk ji moo gën a siiw ci moom radiyallahu anhum ne moom am nay keno kay waaye keno yi ngeen ko du ngeen ko gis voilà mooy bi gayri amadin tarawnaha moom allahu moo yëkkati asamaan si bi gayri amadin tarawnaha ci ci loo xam ne amul ay keno yéen yu ngeen di gis waaye mooy am na sauf que yéen du ngeen ko gis voilà <laughs> loolu waxoon nañ la am na ci benn bañ ko doon jëkk gis waxoon nañ la ne am na ci yenn boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu doon junj wax joo jële ñu ngi noonu wax nañ leen seeni tur ak ñeneen <coughs> mu ne summa ginnaaw gi nag istawaa mu yemoo moom boroom boobale alal arshi ci arasham bi wa saxara shamsa moo teggat li nga xam ne mooy jant bi wal qamara ak weer wi kullun bu nekk ci ñoom ñaar ñi yajir yi day daw li ajalin musamma ci dëxal boo xam ne bu boroom bi tabaaraka wa tudd la que bu jotee ci la seen app di yem waaye it li ñuy daw orbite yi ñuy daw ak na ñuy wëre ak ku nekk fa nga nekk boroom di tudd na fa nga xam ne fa ngay jaar yudabbirul amra moom mooy mooy mooy def biir di administrer al amra li nga xam ne mooy nam nammam ak li nga xamante ne nii di ci soppandiku ni nga xamante ne nii noonu la ko neexe yufassilu laayaat te moom mooy ki nga xam ne mooy taqali di leeral li nga xamante mooy laayaam yi comme yii mu leen di tuddal waaye yi nekk ci alquran ngir lan ngir ngeen xam kàttanam man-manam ak sañ-sañam <coughs> bu ko defee la'allakum bu ko defee bi liqaa'i rabbikum daje gi ngeen war a dajeeg seen boroom de tuuqinuuna ngeen am ci kóolu ci te gëm ko yéen yéen ñu yi kon nag mbir maa ngi noonu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi